wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit yent bi wa alihi ah, wa sallam ah, ñu ngi nuyu mbokk yépp di leen ziyaara di leen baalu xaq ñaan borom subhaanahu wa taala boo leen ah, di ndokkeel jullit ñépp ci teeru weeru tedd wi muy rabiul awwal di weer wi nga xamante ne ci la sang-sang yi sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, gane àdduna euh, ci zahir euh, comme li nga xam ne noonu la ko Cheikh Hadj Malick Sy radiyallahu anhu waxee ci biir maanaam xasida bi ñu war a waxtaane insha allah buñ naan rabi'un wa minhu shahirun bi aabir fiilu yawman ba'da nuuni ne rabi'u sana maanaam mooy sana min shahirun maanaam mooy ci weeru rabi'ul awwal ci la siiwee ci ne ci la gane àdduna moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi aamir fiili maanaam ci weeru ci at bi nga xamante ne moom moo siiwee at ma ñay te at mooma muy xew-xew boo xamante ne am na ci ba xew-xewu ñay wa amee Euh, ba ñu teg ci juróomi fukki fan mu cinquante jours après xew-xew boobu ci la gën a àdduna sallallahu alayhi ñu ciy ndokkeel jullit ñëpp euh, ñu war a jàngat insha allah salaam euh, benn qasida <coughs> boo xamante ne dañ ko woy ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi boo xamante ne Cheikh Seydi Al Hadji Malick alayhima rahmatu wa ridwanu rahman moo ko bind mu tudd riyu zam'an fi mawlidi sayyidi bani adnan sallallahu alayhi wa muy xasida boo xamante ne dañ koo taamu ci guddi yi nga xamante ne ñoom ñooy guddi yi burdatul madih bi nga xamante ne li tax ñu taamu ko muy ne yenn euh, esprit wu maanaam li taxoon maanaam burda ñu koy def maanaam ko teg ko mooy ne fukki guddi yi comme que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam par rapport ak gane àddunaam ñu bàyyi xel ne fukki guddi yi maanaam ñu gën farlu ci di delluwaat ci di fàttaliku am njàngaleem di fàttaliku lépp loo xamante ne dafa aju ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci kaw loolu comme que guddi yi loolu moom moo ci war ñu woon ne xasida bi nga xamante ne moom mooy alburda euh, non seulement dafa am barke bu ci nekk boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wa radi anhum ci ay génération yu bari bari ñu koy awonte di ko jàngale ci université yu mag yi nga xamante ne ñooy université diine yi di ko jàngale ci daara yu mag yi mu nekk kon loo xamante ne borom ko xam yi rahmatullahi alayhi dañ koo rafetlu ñu jëloon ko nag teg ko ci gudd maanaam ci guddi yooyu di ko ci fàttalikoo euh, bi nga xamante ne Cheikh Seydina Imam Sy radiyallahu ta'ala anhu ñëw na euh, bu ñu xoolee gàmm moom bi mu njëkk a def comme ni ko xamee euh, bi mu koy def. mook alxaaji rawaan rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoo ko defandoo woon keroog bañ koy def euh, wàcc kaamil rek lañ def defuñu leneen kii dafa jàng xaaju kaw bi kii jàng xaaju suuf bi ci kaamilu alxuraan bi mu jeex defuñu leneen maanaam te loolu muy esprit wu li nga xamante ne moom mooy xumbal yi euh, bu dee mëneef na ko tuddee noonu ak lépp loo xamante ne dafay wër-wërloo ci xeetu mbumbaay loolu bokkul ci bokkul ci gàmmu voilà maanaam fokk moom mooy iza lam yakun nahwal xaraami udul ala azimu yawmal wiladati xisbatan iza lam yakun nahwal xaraami udul loolu moom ci laam la wax mooy na ngeen màggal gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam na sàkku ci maanaam fay borom bi subhaanahu wa taala ngir ne lu rëy la fonk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ngir ne moom mooy symbole diine bi gën a mag te ku màggal symbole diine comme ni ko alxuraan waxe loolu ci ragal yàlla la bokk te dafa bokk ci mbir gën waaye nag ci charte mooy ne bu ci dara lu xaram rax wala luy nuru lu xaraam rax na lépp tegu ci sunna waaw ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati waaw màggal bi ñu koy màggal ngir sunna li Cheikh Ahmadou Bamba wax radiyallahu anhu loolu dafa ñuy wommat jëme ñu àjjana mais mais foofu mu tegu ci sunna maanaam bañ a tegu rek tamit ci ñépp koy def dinañ ko def bañ a tegu ci ask maanaam askan waa ngi koy def daan ko def bañ a tegu ci euh, maanaam topp rek ne maanaam topp rek di def ci loo xamante ne xamul lu tax maanaam esprit bi fokk mu taxawal te comme li nga xamante ne noonu lañ ko fàttalee maanaam dañuy def fàttali ji ngir maanaam munaasaba dafa dafa am solo euh, te bu ñu xoolee li tax. ñu tegoon ko burdu di ko def esprit boobu tey bu ñu xoolee jamono ji ni muy doxe dëgg dëgg esprit boobu yëkkati ko <coughs> euh, nit ñi nag mën nañu wax ne yarante bi moo tax sallallahu alayhi wasallam mais xaqiqatan bu ñu ko xoolee ak ni muy doxe dinañ gis ne waxuñu ne kenn defu ko ngir yenente bi de sallallahu alayhi waaye li koy def te wax dëgg yàlla bu ñu xoolaatee ba ca biir gis ne dañ koy def rek parce que suñu sëriñ moo ko daan digle dañ koy def rek parce mbooloo maa ngi koy def ñuy ànd ak ñoom di dafa ndoog ñoom comme nee loolu léegi daanaka moom mooy li te nag euh, comme niñ ko fàttale woon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis bu nekk ci sunan imam Abu Dawud ne inna allaha yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha borom bi subhanahu wa dana yabal ci bopp téeméeri at yu nekk koo xam te wala boog ñoo xamante ne dañ ko yeesalal diine ji segam ci mbiru diine ji maanaam ci boppam maanaam diine ji ah, maanaam moom ci jëmmi boppam moo mel noonu waxuma loo xamante ne car la ci diine ji maanaam loo xamante ne ay boroomi xam-xam ay nitu yàlla ñoo ñëw ci ginnaaw gi xool gis ne lii lu nañ ko nañ ko tegaat te bu ñu xoolee boobu ak léegi ñu commencé doon def burdu bi ak léegi def na téeméeri at te comme ni ko fàttalee dafay yelloo ci génération bu nekk mu jël responsabilité mais mbir mi du ñu ko bàyyi muy doxee noo xamante ne euh, day wuute ak dëgg-dëgg li nga xamante ne loolu moom mooy ñi ko fi defoon te yàlla taxul leen jóg maanaam bëgg nit ñi di dellu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam taxul leen jóg maanaam bu ñu bàyyi muy dox ci yoon mu dul noonu maanaam faw ñu jëlaat flambeau bi maanaam faaw ñu jëlaat ko loolu nag responsabilité képp kenn la ci génération maanaam bu bees bu ne te loolu kon moom moo tax ñu jàpp ne li nga xam ne mooy li gën mooy dellu si waat ci cosaan boobu dellu si waat ci fàttali googu donte day nekk loo xamante ne ñi nga xam ne dañuy faral di tàmm euh, nekk ay altoppe wala nekk di def rek li parce que nit ñaa ngi koy def te yàgg dañ kaa def maanaam muy war a bousculer ay habitude maanaam aada yi maanaam ñooñu faw day nekk loo xam te ne dana ci waaye nag loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li mat bàyyi xel loolu mooy li nga xamante ne mooy li mat ko bàyyi xel euh, kon ñu gisoon ne aussi aussi maanaam aussi Cheikh Seydou Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala tey bëriwaat na fu ñuy ñuy def burdu maanaam fukki fan yu mujj yu njëkk yi ci weeru gàmmu ginnaaw yàlla moom moo tax te loolu nag euh, moom bi muy bind tiirim yi dëgg la dafa am maanaam pour ñun tiiri yi tiir yu màgg la mais pour moom tax maanaam yéegul foofu mais nag loolu moom mooy dëgg-dëgg meloom njaam gi nga xamante ne moom la incarné comme ni mu ko waxee ci Tayssîr bi abdun zalilun faqirun xaashi'un wajilun zu jaza'in aasifun yallaahu yallaahu maanaam loolu loolu maanaam incarnation meloom njaam googu moo waral loolu bi muy proposé ne nañuy jàng burdu bi tamit dëgg-dëgg da ngay gis ne dafa amaale benn doosu maanaam wàcce boppam bu nekk ci biir ndax ne mënoon na ni man bind naa ay xasida yoo xamante ne comme bi mawlidi la ci jëmmi gane àdduna ak ci bi la sallallahu alayhi wa sallam mën naa ko proposer ñu toog jàngat ko ñu def ko est tamit ñun tamit. beneen génération bi ñu wëlbati ko tamit au moins delloo ko jukkal ñun tamit maanaam def lu mel noonu donte loolu du du du du objectif principal bi mais day nekk loo xamante ne day secondaire maanaam da ciy tegu te comme que jàngat yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam maanaam liñ ci bëgg a wax mooy kese pas rek buy tekki dong te di woyofal mais bi tekki kese maanaam lu raxul dara segam jàngat kon yeneen bi sallallahu alayhi di ko fàttaliku moo tax dëgg-dëgg xasida bi yelloo na ci beneen bi ci def tam moom mooy ne xasida bi Cheikh Siraj Masi radiyallahu ta'ala anhu yi mu ciy waxtaane maanaam bu ñu xoolee euh, li nekk ci biir yëpp ay fànn xam-xam yu bari dañ ci dugg ci yoo xamante ne dafa aju ci yu rawatina bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy li ci gën a màgg ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu def ko royukaay bàyyi ko xel ci mboolem bi sallallahu alayhi wasallam yeneen fànn yi nga xamante ne nag euh, ñoom lay waxtaanee ci biir loolu maanaam luy delluwaat ci yenente bi sallallahu alayhi bu ñu ko xoolaatee xaqiqatan dañuy gis ni moo burdu bi sorewuñ xasida bii nii ak burdu bi sorewuñ ci ay sujets yiñ ndax waxtaane na mi nga xamante ne moom moo aju ci bakkan ñu ñuy bëggee di xintu rawatina relation yi nga xamante ne ñoo am ci diggante góor ñi ak jigéen ñi euh, ak mi nga xamante ne moom mooy euh, mu teg ko exemple pour wan la nit ki bu bëggee sopp yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan la ko war a natte et que relation maanaam bëgg gu bëgg ku ne bëgg yenente bi sallallahu alayhi mu gën a war a gën a féete kaw ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ci ay yoo maanaam loo xamante ne euh, sóobu la ci yoonu yàlla yoo xamante ne du ñàkk am na ci yoo xamante dinañ ko gis insha allah bokk na ci waxtaane na jikko ak melo yeneen bi sallallahu alayhi yi nga xamante ne dafa comme bi mu ne zu xuluqin bayunin maanaam ne boroomi jikko la yoo xamante ne yu xóota xóota maanaam nga xamante ne jafe na lool nga dem dabi ji benn ci jikko yi yeneen bi am maanaam nekk kon royukaay ci jikko yooyu bokk na ci euh, yi nga xamante ne moom teg na ko wax na ko ci ak gane àddunaam ak li nga xamante ne moom mooy ni mu révolutionné euh, adduna bi bokk na ci yi nga xamante ne waxtaane na ko ci biir mooy mu'jiza yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kiimtaan yu yi nga xamante ne moom la def bokk na ci yi nga xamante waxtaane na ko ci biir mooy xare yi yeneen bi sallallahu alayhi xare li nga xamante ne moom mooy euh, alquran maanaam nan lañ ko saxale yooyu tamit waxtaane na ko ci bokk na ci yi mu waxtaane euh, mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ni nga xamante ne noonu la nekkee ñoo xam ne dañoo tegu ci yoonu yenente bi sallallahu alayhi te ñoom tamit maanaam bu jurul nañ jiraatin lañ comme ni mu ko wax ay ay ay weer yu mat sëkk lañ ba pare yu yu leer a leer euh, bokk na ci euh, maanaam xiirtal gi mu xiirtal kon ñuy fonk di màggal yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo xam at bu jot lañ koy def moo xam bis bu jot kii weer bu jot lañ koy def wax wala bis bu jot lañ koy def maanaam ku nekk selon ay mënam mënam maanaam ak niveau wam maanaam ñuy sax ci loolu euh, kon bu ñu xoolee ba pare loolu moom mooy ci si biir yooyu yëpp benn bu ci nekk léeg-léeg mu junjaale ci ay xeeti soobu win ci yoon ci yoonu yàlla maanaam yoo xamante ne yu am solo la kon loolu yëpp day wane maanaam yenn bi nga xam ne moom la yelloo ñu jàngat ko beneen mbir bi nga xamante ne dugal na ko ci moom Cheikh Seydi mooy xeetu balaaxa yi ak baat yi nga xamante ne eh, maanaam daf daf koy leeral comme niñ koy gisee insha allah ni loolu loolu la wax maanaam muy leeral baat yi nga xam ne ay baat yu am solo wala ay baat yoo xamante ne la léeg-léeg da ngay taseeg moom mu am ay maanaa yu bari lu ñu tuddee lafzul mustarak maanaam usuli yu na yi banaax yu na yi euh, ak ñeneen dañ koy faral di bàyyi xel loolu mu am ndax mu mustaraka istilaf ndax mu am ay euh, jeexital ci xam-xam yu bëree bëri bëri rawatina ci fiqh maanaam ngir ne baat yi dañuy am benn baat boo xamante ne boo ko xoolee benn baat la waaye maanaa yi nga xamante ne ñoom ñoo ci làqu dafay bëri bu ñu xoolee tamit dinañ gis ne euh, way wi nuunee la maanaam xaafiya bi xaafiya bi nuunee la maanaam mooy lépp nuun la jeexee euh, ba pare mu nekk nuun yo boo xamante ne euh, baxru bi waafir la maanaam baxru bi mooy métrique bi maanaam mooy façon ni muy tëggee mbir mi maanaam nuunu yi le fait que muy jeexe loolu moom la ñu tuddee xaafiya maanaam mooy fi way wi di jeexe mais bu ñu xoolee woy wi ni muy dem maanaam mooy rim bi rim bi mooy nuunu ya mooy métrique bi mooy baxru bi ni muy tëggoo mutafaa'ilan mutafaa'ilan maanaam loolu moom mooy noonu lay tëggoo <coughs> voilà voilà voilà voilà comme yow comme ni ko waykat bi waxee wa sha'ru wafiruha jamilun mutafa'ilan mutafa'ilan fa'ulan maanaam kon eh, way wi waafir dafa rafet eh, li tax nag maanaam amaan na bokk na ci mbuut yi nekk ci mu taamu baax bu waafir daal di koy woye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne waafir mooy lu lu lu bëree bëri bëri te mat lu bëri bëri bëri te mat comme yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu noon fa man axadaha axadaha fa man axadaha axada bi hazzin waafir naan al ulama al ulama warasatul anbiya wala naan nahnu ma'ashira al anbiya la nuwarrasu dinaran wala dirhaman innamaa nuwarrasu alman fa man axadahu axada bi hazzin waafir waaw ñun man ñun yeneen yi alayhi salaam kenn du ñu doon dirham wala dinaar lépp luñ fi bàyyi sarax lenn rek lañ ñuy doon mooy xam-xam maanaam mooy ak liy wër-wër loo ci xam-xam ci ay jikko yu rafet ak ay xaal ak ay maqaamaat yi muy àndal. koo xamante ne nag téye na ko téye na cër bu rëy rëy maanaam boo xoolee baxaru bi noonu la noonu la tudd maanaam muy ak junj ci ne booy topp maanaam sama way bi sama way bi euh, boo ko toppee dana la jariñ lu bari bari bari bari ak lu rëy rëy rëy ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam te boo comprendre maanaa loolu mënul ñàkk mu feesal sa xol sopp yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxee ca jeexta ba fa inna nazma ci ay waxam façon boobu voilà mooy way wi dañ na nazm way wi yegg si zaati day doy sëkk képp koo xamante ne boroom càkkutéef maanaam ñoom nitu bu ñu wax càkkutéef xam nga nitu àdduna yi sooy wax càkkutéef ñoom li ñuy xalaat rek mooy ay problème yoo am alal jooy wut nangam nangam yooyu ñoom ñoom yooyu la wax mais nitu yàlla ñoom su ñuy wax càkkutéef mooy yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi maanaam mooy priorité ci càkkutéef yi après nag yeneen yi dañ ci topp mu ne yàgg fii zaate laa bi kon fa naaw mi sama way wi yi xef boobu mokkal ko ak si maanaam mooy dañ faj aaju yi moo xam way bii la wala yeneen mais ala kulli haal way moom kon ci la dugg ndax ci circonstance rek la ko waxee kon loolu moom mooy tegtale ne euh, way wi dafa nekk way woo xamante ne dafa mat a lan dafa mat a bàyyi xel euh, mu tuddee ko nag riyu zamaan te tur bi day tegtale maanaa bi day tegtale dëgg dëgg li ci ne ndax dafa ni riyu zamaan mooy màndi teg nàndalu ba màndi mooy riyu mooy ku màndi maanaam naan ba nga xam ne léegi nag nee na doy na léegi nag vraiment li ma li ma am ci ci ci ci ci ci naan doy na ak zam aan mooy way mar yi ñi nga xamante ne mar xunduñ a dal mooy mar bu tara tara tar ñoom la leen ci lan fii mawlid yi ci gane àdduna sayyidi sangu bani Adnaan doomi Adnaan yi maanaam ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ah, ah, maamam bi nga xamante ne moom mooy bi ñu bi gën a féete kaw te mu wóor ni kii maamama ah, mooy s mooy addal waaw addit misaran ma addal man yujawizu adnanan fatakbibuhu qad jaa min al-alamin comme ni mu ko waxee ci xilaas daal radiyallahu anhu maanaam na nga lim kon addit misaran ginnaaw Nizar Nizar Maad mooy maamam Maad maamam mooy Adnaan képp ku weesu foofu nag ki la weddi loolu dikkee na maanaam weddi gi ñu weddi ne la nga wax amul maanaam dafa dikkee ca kañu xam ka kañu xam ka nag ñu bari dañ jàpp ne yenente bi la sallallahu waaye li gën a sax mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud la radiyallahu anhu ndax moom moo wax loolu maanaam xadiis bu wax loolu Seydina Abdullah ibn Mas'ud la yam radiyallahu saxul ne yenent bi wax na ko moo tax mu ne ca kañu xam ka ne moo ko waxoon voilà qad jaa min al alam Cheikh Tirazman si radiyallahu ta'ala anhu maanaam xasilam bi euh, kon dañ koy tàmbali insha allah def tamit maanaam di jaare li nga xam ne moom mooy sunna hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xam yu mag yi di nit yàlla yu sell yi moo koy fàtte lu démb mais akkan waru réer koo xamante ne euh, day comme li imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah waxoon ne al isnaadu min ad-diini wa lawla al isnaad la qaala sha'a ma sha'a maanaam cëslaay di jëlee dara di dellu ci cëslaay lu la daa bokk ci diine ndax moom mooy kahraba maanaam mooy euh, courant bi nga xamante ne moom mooy yi ñu njëkk ñi ci ñu mujj ñi te à travers loolu ci la diini ji ak xam-xam bi xatta tariqa yi yi jël ci lay jaaree di jógee ci génération ba dem ba ci yenn daal salaatu loolu mooy li nga xamante ne maanaam du ñàkk kon ci ñi nga xamante ne ñun lañu soloowee lañ jëlee xasida bii euh, ñu defal ñu ci ijaaza mooy euh, mbooloo lañ bokk na ci yoon bi ñu ko jëlee mooy yoonu waa kër Demba na euh, sëñ Pape Makhtar Kébé ak sëñ Modou ñoom ñaar ñu jële ko ci maam Abdou Aziz Sy Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh radiyallahu ta'ala moom mu jële ko ci ñaari sëriñam mooy Thierno Saïd Nourou ak Serigne Babacar ñoom ñaar ñu jëlee ko Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu doon ci Seydi Hadji Abdoulaye ko directement Cheikh Al loolu benn yoon la am na beneen yoon boo xamante ne euh, sëñ euh, Mouhamadou euh, Mansour Niang moom moo ko jëlee ci maam Abdoul Aziz Niang mooy ak ñuy wax Abdou Faty Niang moom mu jële ko ci Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala maanaam Abdou Fatah ak El Hadj Mansour Cheikh Hadji Mouhamadou ñoom ñaari jëlu Cheikh Hadji Malick radiyallahu ah, na beneen yoon euh, sëñ Mouhamadou Moustapha Ndiaye jële ko ci euh, Mouhamadou Mokhtar sëñ Mouhamadou Mokhtar njaay mu jële ko ci Cheikh Hadji Mouhamadou Mansour ak baayam sëñ Samba Khoudia Ndiaye ñoom ñaari jëlu Cheikh Hadji Malick radiyallahu ta'ala am na yoonu alaaji tafsir saaxo mu jële ko ci maam euh, Cheikh Hadj Ibrahima saaxo mu jële ko ci Baye Elimane saaxo mu jële ko ci Cheikh Hadj maanaam yoon boobu tamit li mu jagoo mooy yoonu waa kër Baye Elimane la voilà Baye Elimane saaxo euh, ñoom kon li tax ñu koy wax nag ñu koy fàttali maanaam ngir ne dañuy bëgg di dundal daa iman sunna bi nga xamante ne dañ koo bàyyi ci suñu jamono yi ak suñu maat maanaam di ko dundal parce que su dee amul kenn ku koy def bu dul kenn yittiwoowul loolu wàll googu kon mbir mi day maanaam mbir mi mën naa sax ci téere yi waaye day riir ci càllala ñi <coughs> te loolu nag dafa bokk ci diine qad xussatil ummatu bil isnaadi wa huwa min ad-diini bila tardaadi comme li imam as yi wax rahimahullah diine ji dañ koo jagleel càllale amul benn wax ci yonent yi alayhi salaatu wassalaam koo xamante ne ay waxam dafa jokkaloo maanaam ña ko toog comme tey buñ ne yahud yi wala nasaraani seen benn wax xattaa ci càllale bu wérul sax bu yegg ba ci ab yonent ku mel ne yonent yàlla Isaa wala yonent yàlla Muusaa sallam wala yooyu loolu ñoom ko amoon dinañ ko puukariwu bu baax waaye ñoom amuñu loolu ñun nag ñoo yàlla yàlla jagleel ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà comme li Cheikh Hajma bi na ci bi fa nahmaduhu wa nashkuruhu dawama waaw ak alayna alhamda hamdan qarra'ayna maanaam ñun loolu daf ñoo yelloo ñu sant yàlla ngir yàlla jagleel gi ñu jagleel yéen ci yàlla Muhammad xam alayhi wasallam may gi ñu may ci barkeem ci moom ñu lan ñuy am bi nga xamante ne mooy bépp wax bu ñu yëkkati muy alquran muy wax yeneen ci bi sallallahu alayhi nañ ko topp maanaam ba mu yegg ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te waxu borom moom bu ne noonu la def loolu nag du loo xamante dañ koo war a di sàggane dañ koo war a euh, bàyyi xel kon euh, ci kon maanaam bu ñuy wax ci tàmbaliwaat daa iman dañ naan xaala biir gis bil isnaad muttasil fi awwalil kitaab ilayhi maanaam mooy ci càllale gu jokkoo boobu ñu waxoon ci tàmbale gi ba ci moom nii la wax te xam ngeen ni loolu teraanga bu rëy la maanaam mën a jël sa tur teg mbir mi dem ba nga ni nitu yàlla bu màgg sàngam nee na nangam wala borom xam bu màgg sàngam nee na nangam wala yeneen ci sallallahu alayhi wasallam nee loolu bu teraanga bu rëy la kon moom mu ne maanaam ci càllala mu ne bismillahir maam daf ko wutal xasida bi ni ko bindee bind melul comme ni ñu bindee yeneen xasida yi te loolu dinañ ko leeral dinañ ko wax léegi ci waxi boppam radiyallahu ta'ala anhu wardaw an nabi mu ne bismillahi bismillahi si tur yàlla lay tàmbale arrahmaan mooy aju fees dellu ji yërmande arrahim mooy ci yaatu yërmande alhamdu dëgg-dëgg sant ga buru yàlla santoon boppam ca adal balaa dara mi ngi fi di am alhamdu mboolem xaaji cant yi alhamdu jëmmi sant yëpp lillaahi aji sax la ñëer buur yàlla xaqa xam bi yi dëgg dëgg na mu yelloowee cant bi maanaam borom bi subhaanahu wa taala dëgg dëgg ni mu yelloowee cant bi cant googu lañ koy sant maanaam yàlla moom moo santal boppam ngir xam ne ñun mënuñu ko sant moom mu santal boppam cant gi ba pare wëlbatiku wàcceel ñu sant googu moo tax yenente bi sallallahu alayhi ne yàlla bu la defaloon mboolem xéewal boo ne alhamdulilah la mu la jox moo ëpp doole jëmmi xéewal ba nga maanaam moo ko ëpp doole wasalaatu julli wasalaamu ak sëlmal ala xayri xalqihi yàlla nekk ci gën ji mindeefam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ak ñoñom wa ñi nga xam ne bayahu ñoo jaayanteeg moom yenente bi sallallahu alayhi wa li rabbi ci ngir boromam maanaam euh, ndax sahaaba yi radiyallahu anhu faaw dañ leen ci boole comme ni nga xam ne dinañ ko gis ci biir mu wax ko moom ci boppam radiyallahu ta'ala anhu warda nabi waa wa baadu ginnaaw loolu fa haadihi gis nga xasida bii mawlidiyya yàlla maanaam maanaam mooy li doon wax léegi maanaam xasida la goo xamante ne dañ koo taalif ngir yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy fàttali ñu ciy fàttali ku ganek addunaam maanaam kon amul benn lenn lu gën a yelloo ñu jàngat ko rawatina ci guddi yi ñu ne ndax mawlidiyya la ja'alahu yàlla na ko def allahu bur yàlla minal af'ali ci jëfi al mardiyya gërëmuñu maanaam ñu ngi ñaan yàlla yàlla def ko mu bokk ci li gërëmu te loolu lu am solo la képp koo xamante ne dafa am looy def nga tuddee ko jaamu yàlla maanaam li nga xam ne moo war a nekk li nga war a njëkk bàyyi xel moom mooy ne yàlla ku na ko yàlla gërëm maanaam yàlla kontaan ci su ci yàlla kontaanee mbir mi baax na su ci kontaanul nag <coughs> effort yi ñu yi def yëpp xaba am man suura maanaam mooy ngelaw poussière bu naaw la <coughs> bariwul njariñ ki ko nag mooy xam di ñeel jàmb al faqir ki nga xamante ne dafa ñàkk maanaam dafa wane dafa dafa dafa melowoo ñàkk maanaam mooy jaam ki nga xam ne daal melowoo ñàkk latafa yàlla na ñeewante wala yàlla na lewet bi yi ci moom mawlaahu buuru boromam bi kilifaam alqadir kay borom kàttan bu kawe maanaam borom ki nga xam ne moom mooy boroom kàttan ki borom sañ-sañ bi alqadir mooy borom sañ-sañ bi maanaam kon moom présenté wu en tant que koo xamante dafa jaam la boo xam ne dafa ñàkk comme niñ ko gisee woon maanaam ci li mu waxee ci tey si abdul faqiru zalilun maanaam suufee doyede doyede xaashi'un ba pare mokk ci kanam borom subhaanahu wa ta'aala wajilul boromu la zu jaza'in maanaam euh, sax sax boromu maanaam ñàkk doole ñàkk kattan maanaam amul amul amul amul benn benn benn benn valeur ci kanamu yàlla aasifun koo xamante ne mi ngi am jàq tiis am tiis yaakaaram tax ci lépp ba mu def ci yàq voilà te loolu day wane mi nga xamante ne noonu la nekkee nit ku wàcce boppam jaam bu te loolu mooy incarnation jaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam noonu la meloon ni'mal mawla est-ce kilifa wa ni'mal nasir te est-ce que bi dimbala kaw kii di dimbalaate mooy yàlla kii nag mooy alxaaji Malik hmm? ibnul faqih boroom di doomi boroom xam-xamu fiqh bu mag bi Usmaan ah, taaba maanaam taaba yàlla nangu tuub alayhima ci ñoom ñaar wa alal jamii ak ci mboolem seen maanaam buur yàlla bi aji fees la ci yërmande maanaam yàlla na yàlla delloo si ko tuubam maanaam moom ak ñi nga xamante ne ñooy mboolem jullit ñi rek mu ne kon sammaytu xaar tuddee naa asida maanaam ak mandilu ki nga xam ne mooy aji marge fii di ci gane àdduna ak sayyidi sangu bani Adnaan di doomi waa Adnaan fii nag muy wax benn mbir boo xam ne daf ko def te nuroowul ak yeneen way yi xasida bi dafa am spécificité boo xamante ne maanaam euh, presque maanaam miiruñu ko ci xasida ci way dafa am spécificité bu mag a mag looloo tax mu souligner ko sinon comme ni ñu waxoon ci tàmbali gi xasida bi li mu am ci spécificité bëri na maanaam li mu am ci ay buntu yi mu dugg ak njàngale yi mu dugg bëri nañ mais sauf que bii spécificité la boo xamante ne miiruñu ko ci yeneen way yi moo tax mu préciser ko mu ne wa karartu damaa baamu fiihaa ci xasida bi alfaazan ay kàddu yoo xam ne mustarikatun dañoo bokkaale maanaam kaddu bu bokkaale mooy lan mooy baat boo xamante ne day mën a tekki benn mbir ba pare mën a tekki leneen ci biir loolu nag am na yoo xamante ne ñooñu li ñuy tuddee ak do al abdodaad maanaam loolu la am maanaam al abdodaad mooy yi nga xamante ne dañoo dañoo maanaam paaka ñaari boor lañ maanaam dañuy mën a féete fii mën a féete fee maanaam mooy mbir mi ak contraire am day mën a tekki dara ba pare mën a tekki contraire bi boo xoolee lafzul mustarak par exemple tey mooy tey par exemple buñ nee euh, masalan ci wolof na ko ah am na ko tey par exemple buñ nee fay fay day tekki fay taal fay lampe day tekki fay fay ma sama xaalis fay ma sama bor maanaam fay day tekki tamit abandon de domicile conjugal maanaam jigéen ci dafa fay maanaam yooyu loolu la ñuy wax mas lafdul mustarak voilà bu dee abzaat yi nag ñooñu ci biir lafdul mustarak lañ bokk maanaam benn partie bu spécifique la ci mooy ñi nga xamante ne dañuy firi dara ba pare mën a firi seen contraire te dinañ ko gis ci xasida bi tamit mu ne lool li tax ma def ko mooy li ziyaadati ngir yokku nafal njariñal al mubtadi'ina ñuy tàmbali ci xam-xam ñi nga xam ne dañoo yitti woo xam-xam di tàmbali maanaam dañuy gis ne dafa suuraale classe classe yëpp wa tazkiratan mu nekk al fat fàttalik yi ne ñi nga xam te ne dañoo day ay day dañoo day tal maanaam dañoo dem ba ca jeexitalu xam-xam maanaam doctorat yi ko walla jàng nañ def nañ am nañ seen doctorat pare na ñun ñooñu dama leen di fàttali xaqiqatan même ñooñu dinañ ci jàngee wajaaltu te def naa alayha ci xasida bi ta'liqan ak ton maanaam moom ci boppam moo ko def te loolu lu raar la maanaam moom moo bind xasida bi mais explication yi nekk ci xasida bi moom ci boppam moo ko def naam am na euh, xas am na depuis ay 2011 am na benn euh, téere buñ ci bind boo xam ne mi ngi tudd Ka'sul Mala'an ah, fii euh, Rayu Zam'an maanaam boo xamante ne Cheikh Mouhamed Saïd Ba moo ko bind hafizahullah taala mu nekk borom xam-xam boo xamante ne ku xool téere mi rawatina euh, sharh bi mu def ci Xilaas Zahab ak xasida boobu noonu di nga gis ne kii vraiment borom xam-xam la maanaam vrai borom xam-xam la te it yitte bi mu def ci mbir mi voilà nekk koo xamante ne vraiment ku ku ci def yitte la te def ko sharha ko sharha bu rafet. mais moom rek moom rek lañ xam ci koo xamante ne bind na sharh ci xasida bi mu ne wa kon def naa ko boo xam xamante ne yu kon man maa man ci boppam ci suuf ay explication yi leeral hmm, mooy mooy luy leeral maanaam da ngay gis ne kon taaliq fii bokkut ak waa xadiis yi doon wax taaliqan maanaam ñoom waroo ko wax xadiis yi bu ñu wax li ñu ciy jublu mooy wax ji dafa am fu mu ñu daggee ci càllale gi ci jëm ci kaw voilà mu ne yu fassiru boo xam ne day firi al alfaaza kàddu yi alxariba yi tumranke yi nafa yàlla dàqe allah bur yàlla bi xaa ci moom mi an naa wëllif ni ak tuhumata tuuma war riibata ak déng-déng ak def def la kon nag boo gisee nag xasida bi bi ma koy bind aussi baat yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk moo tamit daan maa ngi ciy nekk aju sukkandikoo ala al qaamus ci li ñu al qaamus mooy al qaamusul muhit bu al imam al fayruz abadi rahimahullahu taala maanaam boo xool al fayruz abadi ñoom indien lañ indien pakistanais ah, moom moo bind qaamus bu mag bi ci arab maanaam dictionnaire bu mag bi nga xam ne moom mooy delluwaay ci arab moom maanaam ak ak indien moo ko bind ah, xam nga loolu day wane mi nga xamante ne noonu la euh, diini ji nekkee lu universel wa sharhu ak sharha bi nga xamante ne moom mooy taajul arus maanaam boobu tamit ngaan téere la parce que dina dictionnaire bi la jël euh, yaatal ko maanaam bind ci taajul arus lu ëpp deux cent mille maddamis maanaam deux cent mille euh, radical ñu ngi ci téere boobu maanaam radical bi après radical bi moom mooy am muy après nag bu commencé génne euh, déclinaison yi ci biir radical boobu di ko firi leeral maanaam baati moo tax téere la boo xamante ne bu yelloo delloo la ci bépp baat bu la jaaxal boobu boobu ci ko bind mooy euh, imam Murtada Zabidi rahimahullahu ta'ala ak yooyu voilà maanaam moom moo bind boobu ba pare bind moom tamit moo bind sharh euh, Ihya Ulumuddin ba al Ghazali bi rahimahullah même nit ki la moo ko bind tiir yi nganda nganda nganda la maanaam yooyu lay bind maanaam moom presque maanaam mën nañ sax ne maanaam ay ay double encyclopédie la ñu doon parce que nii la ñu toll maanaam boo ko tegee euh, te moom aussi origine indien la boo xamante ne yaman la nekkoon finalement yaman la la dëkkoon maanaam tamit loolu tamit beneen mbir la bu bu yéeme wa lisaanul arab mooy ba imam ah, ah, al-Hafiz ibn imam ibn Manzur ibn Manzur rahimahullah taala moo bi lu téere boobu lisaanul arab moom tamit dictionnaire bu mag la bu am solo donte yéggul ci degré yi al kii Taajul bi wal Misbahul Munir euh, al al Misbahul Munir téere la boo xam ne dafa dajale soixante-dix téere ci naxwu balagha lugha ah, euh, voilà euh, boo xam te ne Ahmad ibn Muhammad al-Fayuri moo ko bind rahimahullahu taala mais lu ama bu ama am solo la tamit téere boobu ah, moom tamit nee na moom la euh, moom maam ci la sukkandiku bokk na ci yim sukkandikoo bi muy bind bi muy bind xasida bi ak ta'liq yim ci def ngir baat yi wuute yi ñu wuute wa asaasul balagha ak téere bu ñuy wax asaasul balaaxa boobu moom imam az-Zamakhshari moo ko bind ak Qasim az-Zamakhshari maanaam borom tafsir bu siiw bi ah euh, ak mel noonu maanaam euh, moom moo ko bind tamit mu nekk téere boo xamante ne ci wàllu balaaxa ak yooyu maanaam téere bu bu référence la bu fondamental la moom moo ko bind mun ne wa ghayri zalik ak yeneen yu dul yooyu min kitab min kutubi tafsir ci ay téere yi tafsir dellu naa tamit ci ay yeneen téere yi tafsir yoo xamante ne parce que yii nii duñ téere tafsir mais am nay téere tafsir yoo xam tamit dellu naa ci ngir mën a génnee baat yooyu noonu maanaam da ngay gis kon bi muy bind xasida bi am na tamit objectif yu mu ci amaale ginnaaw bi nga xamante ne maanaam ginnaaw li ci nekk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci yiñ ci wax yëpp ci wàll yi mu dugg ci biir yenente mais ak wàll ñi nga xamante ne daf cee traité waale maanaam daf cee waxtaanee waale loo xamante ne day aju ci ma maanaam euh, euh, maanaam ay xam-xam yoo xamante ne da ci yéen ci di ci di ci ko ci leeral te xaqiqatan yi mu ci tudd nii yëpp ci xasida bi boo ci duggee di nga comprendre que ni euh, yelloo na képp koo xam ne day sàkku xam-xam maanaam buñ jénnee rek sax caractère soobu ci yoonu yàlla bi mu ci duggaale boo ci génnee caractère la fait que muy feexal sa xol ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga génnee ci xam bi mu lay xamal yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenn jaar-jaaram ak kiimtaan yi mu nekkee woon ak maanaam li nga xamante ne noonu la nekkee ku spécifique ku spécial maanaam ak yeneen ak yeneen yëpp di nga gis ne xasida bi day delluwaat xaqiqatan ci yenente bi ci ci ci sallallahu alayhi wasallam mais ci njàngale bu mag bi te loolu yëpp day delluwaat ci yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñii ñëpp maanaam parce que dañu topp yeneen bi sallallahu alayhi moo tax ñu bind téere yi ñu bind ñu am xam-xam yi ñu am donte imam az-Zamakhshari euh, rahimahullah maam ci Mu'tazila yi la bokk ci wàllu pas-pas mais téere tafsiram yi maanaam dafa nekk yoo xamante ne euh, mooy al-Kashaf euh, tafsiru Kashaf maanaam téere la boo xam ne borom xam yi dañ ciy dellu daal man ngir balaaxa yi am solo yi mu ci indi ak mel noonu ak téere bii di asaasul balaaxa maanaam donte ci côté pas-pas maanaam dafa am loo xam ne mënef na ko ci jame loolu tamit day wane ne maanaam li nga xam ne moom mooy objectif bii nga xam ne moom nga war a am tamit maanaam du daal man di lu ñutu pas-pasu gaa yi ndax baax na wala baaxul après ngay doog a jël xam-xam bi déedéet xam-xam moom fu mu mën a nekk rek da koy jël beneen mbir bu mbir mi di leeral mooy géeju gi Cheikh Hadj Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu géeju parce que tiir yi ni mu wax yëpp néewal na ku mu daje ci moom voilà néewal na ku mu daje ci moom maanaam koo xam ne ne serait-ce da koy am maanaam teg ko ne serait-ce loolu te bu ñu xoolee <laughs> voilà maanaam waxuma la sax di ko ubbi de mais rek am ko rek teg nii maanaam te loolu. Euh, day day day tekkale géeju gi mu géeju ak fonk gi mu fokkoon xam-xam maanaam ak cër bi mu bingu bi nga xam ne moom la ko ci yàlla defal te bu ñu xoolee ci fànn yu bëri bari tamit da ngay gis ne bind na ci te beneen mbir bi muy wane tamit mais vraiment lu extraordinaire te lu raar ci borom xam-xam ko en tout cas euh, surtout jamono yu mujj yi mooy maandu te gu mag gi mu ci àndal ci ne wax dëgg yàlla parce que mënoon na bind xasida bi noonu rek après mu def tori après mu bàyyi noonu mais dafa ne yii yëpp ay baat la yoo xam ne soo ko bëggee dee gisaat mais delloo ci téere yi di nga ko ci gis comme ni mu def xilaas zahab bi bi mu koy bind tamit dafa ne ah cosaan bi mooy ma wax bu la bëgg a mooy ma wax sallam mi ngi nii sharh bi ci moom az-Zarqaani def moom tamit sukkandikoo naa ci bu baax pour teg xasida bi maanaam après nag jël naa yeneen i kàddu yeneen i xam-xam yeneen wax yoo xamante ne ci euh, lu demee nekk Shifa bu al-Qadi lu demee nekk téere bi nga xamante ne moom mooy euh, bu imaam euh, maanaam ah, ah, ah, Abul Hasan Ali al-Halabi bi nga xamante ne moom mooy Siratul Halabiyya ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu dul yooyu ba pare ci wàllu làkk sukkandikoo naa ci lisaanul arab man manzuur ak taajul aruus ak alqaamuus ak taajul aruus et cetera maanaam nga gis ni dafa am lu ñuy tudd maanaam lu ñuy wax traçabilité ci ci ci domaine ah voilà maanaam exactement nga xam ne lépp day indiwaat wax ji ba mu leer maanaam du nekk koo xamante ne day nëbb nit ñi xam-xam bi ne leen man maa ko am kaay leen rek ci man non moom du doxale noonu te loolu noonu dafa extraordinaire te day wane effectivement ne bu waxee ne moom jaam la bu doyee di bu maanaam dëgg dëgg da koo gëm maanaam bu waxee loolu maanaam daf vraiment da koo gëm ko du loo xamante ne comme léegi li xew man xam nga rek man xam nga tekki ma dara jaam rek laa nangam nangam ku fekk yoo ndekete yo maanaam <laughs> non non non non nga xam ne buñ la testé ci côté boobu rek ñu laal sa ego très rapidement moom melut noonu <coughs> te justement loolu tamit message bi yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam parce que sinon ah comme li Sera ma ci Jamil di wax naan euh, la guerre des égos maanaam loolu mooy am maanaam guerre égoïste est te te jamono ji daanaka loolu rek la fees mooy égo yi ñooy xeex seen biir ku nekk. di wane ni non yow da nga maa bëgg a foog ma fël mais moom da ngay gis ne moom vraiment woote woowul dara kiiwul dara dafa rek leeral ne mbir mi nii la demee euh, te dama ko def vraiment pour yéen ngeen jariñu pour nit ñi jariñoo yooyu yàlla na ko yàlla fay ngeen jëfee te euh, moo tax yelloon na dëgg-dëgg vraiment euh, maanaam mm, ñu ñu di ko delloo njukkal boobu ko maanaam dafa nekk loo xam ne vraiment dafa yelloo parce que dafa raar ci borom xam en tant borom xam-xam kuy doxalee noonu comme moom maanaam ak it léeg gis par exemple ifham munkirul jaan jaani wala kifaayatu raghibin toxal su toxalee ba pare mu wax ne ah lii nag nii laa ko fekkee ci téere bi wóoruma nag ndax nangam wala nangam maanaam nga gis waxin boobu ak moom niveau bi mu toll non seulement ci xam-xamu zahir mais ci baatin tamit ni mu toll. mais muy waxee noonu wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla royukaay la maanaam te yelloo na nag nit ñi di di di di di am royukaay yu mel noonu di delluwaat tout le temps daa ci ci état d'esprit bi nga xam ne moom la am maanaam bañ cee am lenn lenn loo xam ne dañ ko ci falsifié parce que suñ ko defee maanaam dañ koy trahir te loolu yelloowul loolu yelloowul mu ne intaha foofu la yam léegi nag mu tàmbali xasida cent vingt bayit la mu ne alaa yaa daadu way xaki nabbi ini bi zikril baani tahtaanul uyuni alaa moo yaa daadu yow daadoo maanaam alaa ci tekkiwul waawee wala yëgoo ma yëgal la maanaam du dafa am ci maanaay alaa mooy istifhamiya fii bii boobu la waaw moo yow daa dox parce que en fait dafa jël boppam xar te li mu def nii loolu xasal la tudd maanaam mooy comme di cokkasante ak jigéen ñi di cokkaasante ak ñoom changement bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam ku ko xam xam ne xolam moom moom ak xelam yàlla moo ci nekk ak yent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh na ci jàll soo gisee muy doxale dafa am ñaari mbir yoo xam te ne da ciy génnee bu njëkk bi mooy xam-xamam ni mu yaatoo ci lu nekk ñaareelu mbir bi ci génne parce que boo gisee ni muy waxee daadoo après di nga seetlu ne maanaam xam-xamum xóot na lool lool lool lool lool lool lool lool ci wàllu diggante eh, bi ñu mën a amal daanoo xóot xam-xamum xóot na ci lool ba pare surtout maîtriser na bu baax baax a baax côté social bi maanaam science social yi mais ñaareel bi ci def mooy ne soo xoolee ni muy waxee dafa am lu mu la bëgg a jàngal maanaam yeneen bi sallallahu alayhi boo xoolee après daf naan ma mata ma daana baxraka min kudurin fa saafin salsalin baxrul amini maanaam bu pare ci daanoo loolu lay wax feek mi ngi sax ne sa géej gi moom nëx nëx rek ci la ne day nëx kese kaay moo wan la géeju koo xamante ne moom nëxul lan la def dafa sell ba pare neexa naan mooy géeju yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam lan la mooy dalay wan relation bi nga mën a am ak maanaam koo bëgg xale bu jigéen boo bëgg nga topp ci ginnaawam lu ne nga deg ko toog nga jooy fanaan nga dégg nga ànd ak ragg commencé sew ragg jeex takk kenn xamutoo ci loo ne sa àdduna bi yëpp commencé yàqu parce que ndaw si nga bëgg te moom faale wu la muy yàq maanaam mu mu mu mu lay gaañ bi la yàqal lu ne nga topp ci sa adduna bi yëpp amutoon leneen looy def maanaam mënutoon ngelaw loo def dara maanaam mu mu comprendre loolu bëgg gi nga mën a bëgg xale bi jigéen boobu maanaam ba nga comprendre lan mooy bëgg maanaam parce que bëgg lay mel dëgg mu doog laa xëcc nag ci la la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam a jar a la ci mbir mi moo tax bokk na ci njariñ yi nekk ci borom subhaanahu wa ta'ala établir bi mu établir relation boobu bi mu naan wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma mbëggeel googu ak yërmande googu di am seen diggante yéen way dencante yi loolu daf ci bokk maanaam ñu xam ne comme kii laa mën a bëggee nii mais yonent bi sallallahu alayhi kon nan laa ko war a bëggee yàlla nan laa ko war a bëggee comme ni wax walladiina aamanu ashaddu hubban lillah ñi gëm yàlla te dëggu ñooñu ni ñu bëgg yàlla mu gën a tar encore mu ne kon waa yow daado parce daado maanaam euh, daadu maanaam kon ñun wolof mën nañ ne rek daado euh, ndax moo yow daado way xakka ngal la yow maanaam ah parce que mooy koo yërëm nga koy wax ay way maa la yërëm mooy parce que dafa toog di jooy daado tamit daa nekk di jooy toog te moom daado rek la bëgg mu ñëw fekk daado toog di jooy te daado faaletu ko waaye nab bi ii nii teg maa xabaare teg maa wax xamal ma wala solooma nab bi ii nii solooma bi zikril baani maanaam bi maanaam abi zikril baani la maanaam hamza bi dañ koo xabat maanaam hamzatul istifham bi maanaam ndax ci fàttaliku gënee fàttaliku albaan maanaam garab la bu nuroog euh, jar ami fleur te ñu xam ko diggante Basra maanaam euh, wetu Basra maanaam ak Makka Hijaaz bi ñu xam ko fa lool mu nekk garab goo xam ne saa yu ñu ko waxee ku ñu ko waxee rek xam nañ ko mooy kon place boobu comme la gaa maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu boo xoolee place boobu foofu lañ njëkk investir côté maanaam zone géographique boobu moo tax muy junj ne maanaam bugguma wax ak daado sax mais nag naa wax ak daado naa wax daado rek bu ko defee ki ni jàng ci xasida bi xam ne parce que xasal tamit looloo ko tax a maanaam mooy da ngay tudd benn mbir comme alal maanaam saw fas wala sa sa tool wala jigéen joo bëgg wala affaire àdduna bam maanaam wala yu mel na wala ña nga daan àndal di naan sàngara te mu neexoon lool maanaam wala di di di jouer wala yooyu mais après ba nit ñi yaakaar na yow kat yow moom vraiment affaire bi sonal na la ah nga di fay bàyyi loolu yëpp ni ko fa ñukk daal di dellu daal di noo man nag loolu tax woon jubli kii may tagg moomu taxoon a jub euh, kon ci tudd maanaam albaan googu taxtaanu ci lay dottee koo al ayunu bët yi maanaam yow sa yi metti yi ngay jooy lan moo ko war a fa saa fekk jaadu toom di jooy maanaam maanaam loolu ci xayaalam la am ci xelam la ko teg afi baynin moo euh, ndax ci dox la nekk xibaalu ka xibaalu ki sa buum yi xam nga dog mooy lan maanaam al euh, baynu maanaam mooy dafa dox xibaalu sa buum yi cofeel yi am wala boog bi baynin ñu ngi ci jox maanaam baynu bu njëkk bi maanaam li ñu doon wax ci istiraak yi mu ci def baynu bu njëkk bi li muy tekk moom mooy lan ah mooy dox beneen baynu bi moom mooy lan mooy jokkaloo maanaam moom mooy waaw ndax bëgg gi ma la bëgg ma bëggoon ñun suñu bëggante googa moom mooy continuer di am wala boog lañ jàppoot jàppatuñu léegi loolu jeex na wala ah <laughs> affaire bi dafa wala voilà nu mu demee noonu ba léegi li wala boog ci dogg li ushaaqi ñeel ñi nga xam ne dangaa xër ak cofeel ci ñoom bi raamata te ñu nekk raamata maanaam raamata tamit aw dëkk la boo xamante ne euh, maanaam dafa nekk ci àll ba diggante Makka ak Basra am na ñu ne nag diggante Makka ak Bahrayn la waaye li gën a mooy diggante Makka ak Basra la nekk mooy raamata mu nekk waaye xab biir yi nii waay waaye gaawee xabaar ma waay waay waay wax ma waay lu tax ngay ngay ngay jooy ndax man maa war a tax wala boog dafa am ñeneen ñoo bëggoon maanaam sama ay jamaale maanaam mooy nga bëgg benn jigéen am ndaw soo bëgg bëgg ko lool mais am ñeneen ñuy dox ci ci wet ñu nekk ci wet gi ñoom it fekk ñu moom moom ñooñu la bëgg maanaam moom ñooñu la bëgg yow na nga bëgg ko moom te loolu moo gën a mitti ci relation maanaam mooy yow kii nga bëgg moom bëggul keneen nga bëgg ngay daw ci ginnaaw moom muy daw ci ginnaaw keneen maanaam est-ce que noonu la demee waaye waaye gaawal xabaare ma waay maanaam mooy daa bëgg a teel a xam mbir mi nu mu demee mu ko waaw kon nag xoolal sa jooy yu metti yi yow kese nga toog di jooy rek du mu ko def man nag maanaam bëgg gi ma la bëgg sax day war a tax ba ban sama damay bokk ak yow di jooy xiif yi taxawal nab kii ñu jooy nab ki ñu jooy al axibata maanaam soppe ya kay bu ko defee nu daaw yi ñu faj danan ak songoon feebar la boo xam mooy feebaru ràgg maanaam mooy booy xalaat dara bëri ay problème anorexie yaakaar naa la tudd mooy feebar boobu nga xam ne boo bu la voilà bu la dalee da ngay sew rek di di ràgg rek di jeex maanaam moom nag xalaat gi muy xalaat daado bëgg gi mu ko bëgg moom moom moo ko waral ak jooy daado nag moom bëgg gëm bëgg ñeneen moo koy tax ràgg moom ah, soo noonu boo xam ne fii naa daa nekk ci ñun bi ijira ngir daw maanaam ngir daw assu assu óoni rangooñ yi dorteeku maanaam rangooñ yi nga xamante ne dañu jaar suul moom mooy gis nga bët euh, wàll yi féete bakkan bi ci bët am na benn lu xonk lu fa nga xam ne rangooñ yi suy wadd wàll googu lay waddee xam nga bi waddee fu nekk wàll googu lay waddee waaw loolu nag mooy suul maanaam mooy daw gi kon rangooñ di daw foofu di wadd rek di dotteeku tur ah, ngay jooy rek mu ne bu ko defee sax ñu mën a faj suñu feebar suñu ràgg googu ñu nekkee parce que fi mu doon ñun jeex lañ tàkk ngir di xalaat rek suñu ñu bëgg ñu bëgg ñu bëgg man maa ngi lay xalaat ñu xalaat ñeneen ilaama waa jëm ca kañ maanaam ilaama bi euh, xam nga ilaa normalement euh, alif bi ñu koy bindee mooy bi nu roog yaa mooy mam duuda bi nag ilaa bi fii nag maam ngir lëkkaloo ak bëri liñ koy def moom moo tax ñu ko tuddee comme par exemple buñ naan amma kaanu yahmaluna ak def ko ah euh, ñu sadda ko maam nga xam ne dañ koy alors que an la ak maa fii tamit ilaa maa moo tax ñu koy bindee noonu maanaam jëm ca lan jëm ca kañ ba kañ boog yow tàttali na ngay gàttañlu bi maanaam ngay doon ngay wàññi au moins au moins nga bàyyi nga wàññi quoi bi kay yi xal bi ci di ñaar sama xol parce que saa su nekk yaa ngi ñaar sama xol rek bi naari xob bi ci tàkk-tàkk cofeel tey yan ak ñaar goo xam ne xayra wu ni du gub doyati maanaam ñaas bu metti nga nekk di ñaas sama xol bi kañ ba kañ ngay bàyyi di ñaas sama xol sama xol ba bi yaa ngi koy ñaas rek ci ba pare ci tàngooru cofeel nga koy ñaas rek tàngooru mbëggeel ba pare taayir yi rek yow nag da ngaa abal sax alhawa cofeel parce que boo xoolee alhawa baat la ci baatu mbëggeel mais bii mooy bi nga xamante ne maanaam mooy euh, comme ndax mu ngi jóge ci hawiya bi tekki màbb maanaam mooy chute libre sama xol bi da da da day def benn euh, day day day di wàcc maanaam mënut a téye boppam mënuma koo téye mënuma def dara ngir mbëggeel gu tar googu léegi nag yow nga jël mbëggeel googu nga abal ko fii kulli yawmin ci bis bu jot nga di ko abal mu dal ab gobar mooy paaka boo xamante ne nga mooy paaka yi boucher yi yor ngir dagg euh, affaire yu mag yi. mu ne paaka boobu yow gobar googu nga nga aal nga nga nekk maa taf lii muy dox alfu aada xol bi maanaam sama xol ma al wati ni ànd ak buum bi nga xam ne moom moo lëkkaloo rees bi maanaam buumu bi nga xamante ne moo rees bi ñoo lëkkaloo te mu yëri ba ci kaw mooy watin moom nga jàpp di ko moom nga aal nga jël bëggeel boobu nga xamante ne maam di ko jox paaka boobu tout le temps muy dox sama xol te xam ngeen ni buum boobu saa yu daggee da ngay dee mais moom ci dagg ko pour le temps nga abal ko ko nag mu ànd ak soxor ba du dagg rek maanaam sentiment bi muy décrire digg digg digg dégg dégg dégg mooy sentiment wu ci ci <laughs> am bëggee bëgg lool ba <laughs> am ku mu bëgg lool te kooku bëgg ko mu ngi xool ñeneen maanaam santiment boobu noonu maanaam moom lay décrire dafa maanaam dafa leer maanaam c'est-à-dire que c'est comme si day décrire loo xam ne nit ki mën na koo yëg te du ko mën a exprimer maanaam le fait que moom mu arrivé mën na teg ay mots ci mbir mi loolu mooy wane maîtrise bi mu am ci kii psychologie quoi maanaam science psychologique yi mooy mooy amoon na ko si nga xam dafa psychologie psychiatrie yooyu noonu mu ne waaye daan daa yi waaye tey ngaa bàyyi am ci wëlif la ak taxannuja denc ñenke yi zaata dandañ du boroomu njeegeet maanaam parce que jigéen ñi léeg-léeg dañuy bëri denc ñenke yu ñuy def mais denc ñenke yi nag du yëpp ñoo bon am na denc ñenke yoo xam ne dañ koy def rek ngir ñaar maanaam ngir wane ne maanaam ngir seen jëkkër gën leen a bëgg ah wala ñu di ko def maanaam ngir jaay voilà maanaam attirer seen bopp ci seen jëkkër maanaam di wane ne ñoom yombewuñ noonu ñaareel bi ci def mooy ñeenke ñeenke boo xamante ne dañ koy def ngir wan ñeneen ñeneen attention kii sama jëkkër la bu fi benn jigéen taxawaat maanaam boobu tamit dañu def bee xeetu benke ñenke boobu yooyu baax nañ mais benke ñenke bi bon mooy benke ñente bi nga xamante ne ah boobu moom dañ koy def rek maanaam ngir soof boobu baaxul wala boobu di wane benke ñeente bi di wane ak njéeget maanaam mooy di jonge ak yu mel noonu parce que loolu la ñaar yooyu lay boole di benke ñeente goo xam ne day ànd ak njoge jonge goo xamante ne dañ koy def pour lan pour yàq hein ah, Euh, euh, euh, maanaam pour pour pour pour pour maanaam loolu maanaam ci jigéen ju doy waar boo taseel mu mel noona mooy day yàq sa àdduna parce que doo ko takk ci ci ci ci ci ci ci loolu lay dëkk ak yow yàq sa àdduna nga topp ci ginnaawam tout le temps di daw moom sax mën ngaa def sa moom ci moom alal gépp bu mu xëy suba teel ne la may nañ ma moo tax bi ci benken ñenk googu ak njeegeen njeegeen googu googu yasdaadu ci lay yokk ci lay dollee koo xal bi sama xol min futuunin ci ay fitna maanaam waaw euh, xam naa kon euh, dañuy yem ko maanaam jotaay bi di ñëw dinañu dellu si waat ci leeral euh, maanaam wàll googu maanaam wala bu ñu paree ci partie bi ñuy waxee ci xasal bi